woor bésub Arafa est-ce loo xam ne woor ko walla ñàkk koo woor ana ban moo gën ci ku nekk Arafa ci ko fa nekk di aj gisoon nañ ne li gën dëgër mooy qawlu jum jumhurul ulama qawlu jumhuril ulama muy waxu majorité boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim këne dañu ko sopp contrairement ñi ne ñàkk koo woor farata la ak ñi nga xam ne ñoo ne si dañ koy woor kay ku fa ne da koy woor parce que ngëneel yañ ca wax moom nit aajo woona ko gisoon nañ na li gën dëgër mooy xawlu jumhur te la gën ca ka nekk Arafa mooy ngëneel yooyu yépp buur yàlla defal na ko lu rëy noonu waaw parce jéggal na leen seeni bàkkaar léegi mooy bu yàlla nangoo ñaanam yooyu muy ñaan jéggal na ko ay bàkkaaram ak ñafane mu jeex mu mel ni <coughs> jéggal ko bàkkaaram yépp nit ki mel ni kuy dóoru juddu hein bu la buur yàlla nangulee sa njéggal gi nga koy ñaan mu jéggal sa mbooleem bàkkaar yi te waxoon nañ la loolu nag mooy li gën a dëgër waxu jumhur te bokk na ci li koy gin a dëgëral euh, loo xam ne moo gisoon nañ li ko doon dëgëral leer na <coughs> hein waaye am na leneen tamit loo xamante ne nii ah euh, mu duddati mooy sti na naas la rek dañ koy eh, kii rek ah, wëttalu ko ci mbir mi waaye li koy dëgëral gisoon nañu ko muy li nga xamante ne moom la mawlaana ibnu abbaas mawlaana abbaas abul abbaasi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi wax te ku mel ni al imaamu ahmad daldi koy bi sanadin beneen sa euh, waa na njëkke boobu mooy euh, al ahmad dafa solo ci euh, sanad boo xam ne wérul mawlaana ibnu abbaas ata mu ne raxmatullaahi alayhi daa Abdullahi ibn Abbas al-Fadl ibn Abbas ila at-ta'aami yawma Arafa fa qaala inni saa'im fa qaala Abdullahi laa tasum fa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qurriba ilayhi hilaabun fiihi labanun yawma Arafa fa shariba minhu falaa tasum fa inna nnaasa yastannuuna bikum al imaamu Ataa raxmatullaahi alayhi wal xadiisu daciif sanaduhu daciif mu ne ah al imaam ibnu Abbas dafa woo mag ji al Fadlu ibna al Abbas ñoom ñaar ñépp ñuy doomi al Abbas waaye Fadlu ibnu Abbas gisoon nañ ne moo mag moo mag ci doomu Seydina al Abbas yi moo tax moom sax lañ koy dàkkante la Abul Fadli te yaayam Lubaaba al Kubra <coughs> bint al alfadl bii lañ koy dàkkalee muy ummul fadli mawlaana dane mawlaana ibnu Abbaas da ko woo ci ñam da ko invité na ko kaañ lekk fekk bésu Arafat la woon mooy bien sûr a Arafat tax ñuy wax fa qaala nee na alfadl ne ko inni saa'im ne ko ah dama woor de ne rakk ji a man damaa woor de abdullah rakk ji ne ko muy mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma ne ko laa tasum nga wa a laa tasum bul woor kat fa inna rasuulallahi ndax ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qurriba ilayhi laban yawma arafa fa shariba minhu mu ne ko li tax ma ne la bul woor parce que yonent bi sallallahu alayhi de jegeel nañ ko indil ko ab kopp boo xamante ne moom kaas euh, kaas boo xam ne wala kopp boo xam ne la ca woon mooy soow yawma arafa bésub arafa fa shariba minhu mu daldi ciy naan kon nag falaa tasum yaa alfadl waaye laa tasum falaa tasum kon bul woor fa inna an-naasa mustannuuna bikum en plus mooy loolu waaye yow roy yéen nit ñi dañuy roy ci yéen waaw mooy boo nee royukaay am na yoo xam ne war na laa jomb waaye am na yoo xam ne tamit même bu dee ne sax àggul ci luñ naan lii bàkkaar la mais bu ko def waaw parce que nit ñi ku nekk royukaay da nga war a mat model waaw parce que ñi ñooy waa kër yonent bi alayhi salaam bu nit ñi gisee ñuy def loo xam ne wuute nag la ti bi aleyhi salaatu salaam def hmm? loolu day day yéeme mooy nit ñi dañ naan kon fa la jaar ne loolu day fekki ne baax na waaw boo leen ne yonent bi aleyhi salaatu salaam lii la def ñu ne la waaye diw diw deful loolu te diw moo la ko gën xam ah <laughs> diw deful loolu te diw ginoo koo xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala diw surtout yonent bi ne sallallahu alayhi la deful lii nga wax waaw boo nee royukaay nit ñi di la xool di roy ci yow danga war di tendre vers l'excellence danga nga bañ leen a tàmmal ah yenn yi nga xamante ne même bu dee ne du lu xaraam sax nga bañ leen koo miinal ne sinon fa la ñuy jaare tàbbi ci loo xam ne du noonu le mu ne ko kon laa tasum bul fa laa tasum bul woor de ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam jox nañu ko kopp meew mu naan te yow bul woor ndax nit ñi kat dañuy roy ci yéen waaye ma euh, am na xadiis boo xam ne mursal la bu al imaamu ahmad solo ba léegi boobu nag bi sanadin saxiix Euh, mu ne a ah, seydina Sa'id ibn Jubayr al imaamu Ahmad tamit moo ko solo bi sanadin saxiix raxmatullah ala al jamii mu ne man ataytu ala ibn Abbaas bi Arafa wa huwa ya'kulu rummaana lii ba léegi bur walla ne waxu waa jumhur moo gën a dëgër waaw te lañ doon wax ay bésub àjj ñanaan boo demee bésub àjjuma bi la moo tax parce que bésub àjjuma bi feet la loolu gis nga ne loolu goxoon nañ la la dëgër parce que ñoom Seydina Omar Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Othman ñi ko def après di woor kenn neewul na bés yooyu seen seen yi ñu aj yi bésub àjjuma la Arafat yi tombeel ah kon Seydina Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu mu ne damaa dikkal sama sëriñ Ibn Abbas radiyallahu anhuma bi arafa fekk ko arafa wa huwa ya'kulu rummaana ma fekk ko muy lekk euh, grenade grenade waaw grenade mooy euh, waaw noonu la grenade lañuy wax waaye boo demee ci alquran fiyaa faakihatun suratu rahman wa naxlun wa rummaan ah waaw mooy rummaan mooy eh, fruit la boo xam ne rien man dama ko gëj a gis sax ci boppam laa gëj a def grenade waa grenade militaire yi de ak ak ak mbaaw yeeg yooyu ñuy tëm ñuy sànni gaa yi manifester dañ leen koy tere ah non grenade fruit boobu de nee maa nga fekk kon muy lekk grenade waqaala mu ne man ñoo gisee man Sa'id ibn Jubayr mu ne ma aftara rasulullahi sallallahu alayhi bi Arafa wa ba'athat ilayhi Ummul Fadl bi labanin fa shariba Mawlaana Ibnu Abbaas ne kaay nag ma yow sama yow Saïd ibnu Jubayr ma wax la lan moo tax nga fekk ma bésu Arafat ma nekk Arafa di lekk grenade mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam de dog na mooy jour boo xam ne wooru ci fii bi Arafa fii wa ba'athat ilayhi ummul fadli sama sama yaay di ummul fadli yónnee ko bi labanin ci soow fa shariba mu daldi koy naan ah ci laal ahmad indaale woon beneen xadis bi nga xam ne tamit bi sanadin saxiix an ibni abbaasin mu ne annahum saxaaba yi dañ doon tamaaraw dañ doon werante fii sawmi nabii yowma arafa ndax yonente mi a salaatu salaam dafa wor bisum arafa fa arsalat ummul fadli ila rasulillahi sallallahu alayhi wa bi labanin fa shariba nee na bi ñuy werante naan ndax dafa wóoram déet ñii ne sii dafa woor kay ñii ne ah, non non non non nee na sama yaay di Ummul Fadli yónnee ko kopp soow mu daal di koy naan kon lool lii lépp mooy loolu gisoon nañ masala boobu loolu mooy li gën dëgër waaye ku newul Arafat nag li gën ci yow mooy nga woor ko euh, waaye nag am na beneen affaire waaw loolu pour ñu newul Arafat am na tamit ci kaa yoo xam ne dog nekk na loo xam ne lu xaw a ràññeeku la fa même bu leen ne waa Arafat nit koo xamante ne nii imaginer comme bésu Arafat bi yow aji maa ngi fii saway bi Villeurbanne <laughs> wala ma nekk fii ci Pikine fee ca Pikine ma nekk fa ñu. Euh, am ku ma invité bi ma ñëwee mu mu rendi ay xar def loolu moom moom xamul sunna boobu wala boo xelam demu ci mu invité ma ñu togg loolu lépp ngir man wala boog ñun ñun ñun àndoon euh, ñu agsi dix gaa yi di defar yooyu ñu foog ne boo lii aju waa kër gi yooyu bi ñu ne ah, bismillah añ baa ngoog léegi boobu est ce que dama naan non man nag damaa woor xam nga yonent mi alayhi salaatu salaam dane bu kenn wooree ci yéen ñu ko bu demee ñu woo ko ci lekk mooy bu ko neexee mu lekk walla rek mu ñaanal ko waaye yu mel nii mooy loolu dañ naan euh, wal wallahu taala mooy bu dee dafa tombé mais bu dee ne yow dañ koo waajal ngir yow lii dañ koo defar pour yow. loolu insha allah li gën li nga xam ne mooy gën a lëng foofu mooy li mu ne bu la neexee nga lekk mooy da ngay lekk bu boobaa du loo xam dañ naan la farata la nga dog mais dañ naan la dogal parce que lii nii euh, mooy sa mbokku jullit la boo xam ne dafa defar mbir mi uniquement pour yow euh, sonn ci boobu ba léegi ñu ne ci heure bii euh, xamul woon ne dangaa woor bien sûr ne bu ko xamoon du ko def waaye comme que du boo xam ne farata la ngëneel yi bari na ci waaye mooy loolu nag day tax man ngaa dog ci boobu te bu boobaa loolu it képp ku ne loolu moo ràññeeku lahu wajhun te tamit mm, wallahu taala alam yaakaar bu ñu am ci suñu borom subhaanahu wa taala mooy ne eh, foofu noonu innamal a'malu binniyaati man na fa jaar le fait nga amaale yoolu ko woor parce que yow loolu nga yéene woon moom nga doon def bu dul woon lii moom damay woor waaye nag a ah, sa bokk jullit def lii sonn ci a ah, nga def ko uniquement ngir moom loolu it lu am solo la ah wallahu ta'ala a'lam